al imaamu al buxaariyu raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa muhammadu bn abi bakr al muqaddami gisoon nañ xadiis bi bu ma la ko waxee rek après di nga xam ne lii gisoon nañu ko qaala xaddatanaa fudayl bnu suleymaan qaala xaddatani muusa bnu uqba qaala axbarani kurayb an abdillahi bni abbaas radiyallahu anil jamii al imaam al buxaari mu ne xaddatani xaddatanaa mu ne nettali nañu kan moo leen nettali hmm? muhammadu bnu abi bakr al muqaddami sama sëriñ moo ñu nettali di muhammad di doomi abi bakr al qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu fudayl bnu suleymaan suñu sëriñ di fudayl al moom moo ne suñu sëriñ bi Fudayl ibn Sulaymaan moo ñu nettali qaala mu ne xaddatanii nettali nañu Muusaa ibn Uqba di al imaam imaamu ahli siyari wal maghaazi asaxu huwa asaxu min ibni niñ la ko waxoon moo gën a dëgër ibn Isxaaq muy al ibn Uqba di Muusaa ibn Uqba fa innahu kaana qaala mu ne axbaranii nettali na ma Kurayb muy Kurayb mawla ibn Abbaas an abdillah ibni mu jële ci kilifaam di mawlaana ibn abbas bu abdallah di doomi al abbas al abbas di doomi abdilmutalibi shayba radiyallahu anil jamii mu ne mu ñuy nettali keroog yonent bi alayhi salaatu salaam nan la génn Medina mu ne intalaqa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min almadinati ba'dama tarajjala waddahana wa labisa izaarahu wa ridaa'ahu huwa wa asxaabuhu falam yanha an shay'in min al ardiyati wal uzr tulbas illa al muza'farata allati tarda'u ala al jild Allah kon noonu la génne al imaam ibn Abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne intalaqa an-nabiyyu alayhi wa sallam min mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa laxas dafa jóge medinatul munawwara di dem fan ilaa xajjatihi jëm ci ajam gi ilaa makkatal mukarrama jëm makka waaye ba muy génn lan la def avant muy génn mu ne baadama ginnaaw ba nga xamante ne jala ci la defar karaw gi waaw raxas karaw gi toppatoo ko peñe ko defar ko ba mu ba mu rafet waddaxana mu diw waaw mu daldi utiliser diw allahu akbar loolu mooy li nga xamante ni mooy diw moom la utiliser loolu dañ ciy jàng tamit ne mooy ne euh, <coughs> ki nga xamante ne mooy waaja ndax li armaalagul de armaalagul voilà loolu nag fokk nga bàyyi ko xel gis nga dana la dafa génn Medina baadama ginnaaw ba nga xamante ne nii waaw ci la diw li ci la defar bopp bi diw diwaale yaram bi tamit waaw léegi mu ne wala bi sa isaara loolu yi dañ ciy jànge ab passage que diw yaram diw sa yaram mais mu nekk diw boo xam ne lu ñuy xaramal newu ci waaw mooy bu dee diw la boo xam ne dafa am alcool loolu du baax loolu lu baax parce que sàngara la waaw surtout mooy sàngara xam nga liñ ciy tere mooy li nga xamante ne nii mooy màndilaate sàngara nag buñ ko jëlee def ko ci diw da koy yàq waaw da koy yàq parce que moom ida balagal maa u qullataini lam yaxmilil xabas loolu ndox moo am puissance innal maa walla laa bëggoon wax tahurun ah laa yunajjisuhu shay ndox de dafa laab tey laa balaa te dara du ko sobeel ndox moom man nga ci def loo xam ne sobe la ci ça dépend ci quantité ndox mi te loolu mooy li gën a dëgër di waxu maaliki yi rahmatullah alayhim illaa in taxa an illa in taxayyara aw taamuhu aw riixuhu bi najaasatin taxdutu fiihi kama rawaahu al imaamu al bayhaqiyu raxmatullahi alayhi bi sanadin al ijmaa qad inaqada waaw yooyu moom bu ci soppeeku mooy mbir mi moom laabatut mooy ndox dafa laab tey laabalaate waaw mu des illaa in taxayyara bu dee ne dafa soppeeku lawnuhu meloo couleur aw wala boog taamuhu cafka ga guubi aw riixuhu wala xetam lu koy waral bi najaasati ndax li nga xamante ne mooy ab ab ab ab ab sobe la tahdusu fiihi gu rot ci biir ndox moo am capacité di défendre boppam moo tax bu dee soppeekuwul rek même bu ci sobe duggee loolu taxul ndox mi baax nekk taxuur mën a laab tey balaade alors que nag lu dul moom comme suñu boisson yi ku jëloonum soow def ci toq deret mooy mbir mi dafa dafay sobewu ba mu des bu dee dafa nekk mu mutabaxir loo xam ne lu baree bari la nga xam ne du ci moom da ciy insignifiant waaye bu dee loo xam ne moom moom yu ndaw la nga xam ne da ciy tas loolu ne day nekk loo xam ne da koy yàq moo taxit diw yi boo jëlee sàngara def ci mooy ni mbir ma day nekk loo xam ne lu sobewu la ndax moom sàngara moom ricc la waaw kon nag kon diw gis nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam wa dahana mu diw keroog wala bi sa ginnaaw bi mu defee loolu lépp mu mu mu xam nga lii <laughs> defar sa bopp ut mooy diw bopp it dañ ciy gise ne baax na à condition yii yépp mooy mu bañ a nekk loo xam ne diw boo xam ne produit boo xam ne dafa xaram walla produit boo xam ne dañ cee def kii animal boo xam ne comme mbaam lenn ci lu jóge ci mbaam ñu def ko ci loolu tamit day xaram waaw loolu it day yàq mbir mi waaw wala ñu jël loo xam ne am na gaay yoo xam ne ay kii animal la mais bu dee ay yéefér a koy defar ñooy ci seen animaux yi lay jóge xam nga ne loolu du dagan mooy yàpp biru animal bañ ci def surtout waxumay karaw de non non waxumay karaw yooyu waxuma ko ndax bu dee yooyu yi nga xam ne wala loolu jaru ko sax jaru ko jaru ko en tout cas mu nekk loo xam ne daal produit yoo xam ne amul sobe te lu baax la dañ ciy gisaale kon façon diw bopp yeeg ak diw yi ñuy diw ci yaram yi loolu yi nit ki bu koy def ne man dama koy def parce que yonent bi alayhi salatu wasallam def na ko ni'mar rajulu hada wala ni'mal mar'atu hadihi ay way ëskay boobaleb jigéen wala boobaleb góor allah waaw moo tax gis nga yii nii yépp sunna la waaw moo tax nit diw na nit diw bokkuñu de kii wa ngi diw nekk ca ca asamaan waaw di xotti maqaamaat ndax yonent bi alayhi wa wasalam lay roy waaw ndax moom buy diw jàppul na rek bon man daal damay diw kese parce que bon seddaay bii nga xam ne sama tànk yi dañuy xar ak sama kii moom danaan man daal maa ngi diw waaw yàqul nag indi indiraaju niyaat mais yéene bu njëkk bi moom na nekk roy yonent bi alayhi salaatu salaam ba nga déggee ne diwu na nga ne hé kon nag reformuler naa sama diw yi ma doon def léegi moom damay diw doon naa diw bu yàgg mais dama ko doon def ngir bon ngir maapo léegi nag dama koy def ngir yonent bi alayhi salaatu wassalaam mas naa diw xamoon nañ ni day diw ndax am na xadiis yoo xam ne jàng naa ko Mawlaana Ibnu Abbaas nee na keroog bi muy aji moom alayhi salaatu wassalaam de ba'dama tarajjala waddahana ma xam ne kon doon na defar karaw gi ma koy defar waaye nag ma def ko ngir roye ko nag waaye it ngir tamit pou bi baaxaale de toute façon danga ko ciy amaale waaw kooku ak diwam diw gu kawee ngoogu waaw <laughs> moo tax boo bu ñu xamoon dëgg-dëgg suñu dund yépp suñu aadaat yépp dañ leen di transformer en ibaadaat Allah mooy yi nga xam ne ay jëfu naturel la yoo xam ne jëfu aada la ci doomu aadama gi yépp ngay transformer def ko ibaada muy jaamu yàlla allahu akbar loolu nag boo gisee waa ahlul xadiis ñoo ci man ak ñi nga xam ne ñooy les vrais ahlu tasawuf waxuma la les faux soufi yi ngay gis ci réew mi ngay gis ci àddina bi léegi nga xam ne daanaka dara yonent bi alayhi salaam moom moom jegewuñ ko waaw buñ nee mbiru sunna ñu ne nañ bu ko bàyyeek ibaadu yi ba pare jàpp ni ñoom ñoo gën ibaadu yi walla iyaadu billah seen ndof ka yépp nag ñu teg ko ci dérapage rek waaw muy mu de dérapage ñu jàpp ne ñoo gën ñépp ñoom ñoom fii mu ne gaayee ne ci surface bi te bu ñu nee nan la yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon jullee ñu ne xool leen ni ibaadu yi def waaw wala sax ñu ne la lii baax na parce que gis naa ab ibaadu di ko def kon kooku moo la gën a xam ne kon ñii ñooy topp yonent bi alayhi sax salaam léegi nag nan nga mën a taxawee ca gannaaw ba pare naan maa gën waa ji kii topp yonent bi alayhi salaatu salaam yow mi bañ ne doo ko topp yaa ko gën parce rek yow gàmm nga keroo wallahi ñun suñu xel yi dañ leen anesthésier laa yaakaar dañ ñoo nelawloo <laughs> kon mooy loolu la baadama tarajjala waddax na waaye nag wax nañ la affaire defar karaw bi nag du tous les jours te lool waxoon nañ la ko waaw wa an rajulin saxiba nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nahaana bokk na ci ñu tere woon ah, an namtashita kulla yawm mooy nag parce que ëppal la góor goo xam ne fu ñu ko fekk mu ngi ci seetu yeeg peñe yeeg mu kii yi déedéet loolu nag ak ëppal la loolu day wàññi ruujug la sa masculinité da koy wàññi te loolu it bokkul mooy yonent ba saa am da ko doon tere waaw waaye it da doon toppatoo boppam mais dëkk ci tout le temps tout le temps tout le temps loolu la doon tere waaye it waxuñu nga bàyyi sa bopp bi cuqaaral ah nga kii di jaay ni lii mooy wane ne maa ngi ci yoon wi loolu wanewul dara ne yaa ngi ci yoon wi bopp bu cuqaaral wanewul ne yaa ngi ci yoon wi de déedéet.